malaaka ma gën a tedd ci malaaka yi moom la doon de loolu la jigéen ñi wax ci sama yuusufa waaye Aysa dana ne seen loxo lañ dog bañ gisee yuusufa waaye buñ gisoon yonent bi sallallahu laa wa sallam kon seen seen xol la ñuy dog de <coughs> nda Aysa dana ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës naa koo gis mu toog ci génn guddi guddi weeru badar mooy bi weer wi amee fukki fan ak ñenant gis nga foofu la weer di gën a rafete mu ne yonent a ngi toog sol manto bu xonq mu ne ma di ko xool di xool weer wi waaye yàlla xam na ne yonent a gën a rafet weer wi de sallallahu alayhi wa mu ne nit ku njañam ñuul mu sol manto bu xonq ku rafete ni yonent yàlla Muhammad na ne bët musu koo gis mukk laa dina de góor la goo xam nag ne taxawaayam dafa diggu doomu woon duñ ko jàppee duñ ko wax ne ku njool la duñ ko wax ne ku gàtt la de sallallahu alayhi wa sallam looloo gën a rafet ci góor te loolu su nekkee moom rek ngay xam ne ku diggu doomu la taxawaay du njool du ndaama waaye su nekkee nit ñi nag lu waaye gudd gudd su taxawee yow rek tiim la de loolu moom martaba bi ko yàlla jox waaw moo ko ko may de waaye su beroo rek ñu xam ne du njool ku digg doomu la de sallallahu alayhi dafa dañ ko doon melale ku weex waaye weex bu jaxasoo xonq de weexut ba weex tàll ni tubaab xonq rax na ca de yonent bi sallallahu alayhi gis nga nit yi teeru ci ñu weex weex a gën a rafet fi ñoom nit yi kaw xonq bi a rafet fi ñoom moo tax bi yonent ñëwee te yàlla bëgg mu rafet fi ñépp daf koo defal weex boo xam ne dafa am la xonq de sallallahu alayhi wa <clears throat> ku dijj bopp la moom yonente bi sallallahu alayhi wa loolu rafet ci góor rey bopp bopp bu tuuti rafetul ci góor de waaw xar kanamam ni weeru badar la mel sallallahu alayhi wa sallam ku rëy ay bët la woon ku sëq ay xef la woon ku sëq ay xéen la woon sallallahu alayhi ku rafeti bëñ bëñam dafay mel ni melax soo xamee ne dafay muuñ de da ngay ne ak melax la de sallallahu alayhi tànk jot ay loxo la ak i tànk <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> nit du ko meral mukk lu mooy bu àggalee daal ne way jëkka way mujj mosuñoo gis koo xam rafet rafetal ni yonent bi sallallahu alayhi wa def bëtam daana gis ci weer wi ci ci dëllooñ ji fukki biddiw ak ñaar bu nit neex neexi bët juróom-ñaari biddiw nga mën a gis ci dërooñ de sallallahu alayhi wa sallam kàddoom dafa déggu ba nga xam ne fu mu wax ñi di ko dégg ci ñina lu ëpp ñenenti miil de Abu Hurayra na ne nekk naa ci xawaali yi dëkk la yu nekk ca gannaaw Madina sore na Madina ñeenti kilomètre ma nekk ci biir samay gàtt yéen a ngi xutba ca jumaa ya naa toog leen mu ne foofu laa déggee yonent ne toog leen man mun daal di toog ci biir gàtt ya de ñu ne laal la mu ne dafa dégg yonent naa toog leen dem moom na ndigal yonent daal di ko topp rek fu mu ko déggee fa toog ca daal di toog ca biir xar yi nga xam ne ñoom la doon sàmm de sallallahu alayhi wa sallam leeraayu kanamam ndey Aysa sama pusa ma sama réer ci sama néeg guddi ma di ko wut bëgg a wut làmp pour wut ko yonent taxaw ci bunt ba nuyoo rek ma gis puso ba de sallallahu alayhi wa sallam nag moo gën a neex gépp gët bu daa nelaw jigéen ñi dañuy ñëw di sàcc ñaqam wi de di ñu ne ko dañuy jël sa ñaq wi di ko boole ci suñ gët te mu dox mboolem mboolem gët yi dem moom daal ni ko yàlla tànne la ko tànnalee lépp moo gën jëmm ku nekk ku nekk moo la gën a rafet jikko nag ba yàlla sax tagg na jikkoom ci alxuraan na ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ne ko sa jikko waaw jikko ju màgg la leen ay sa tafiri na ko ne jikkoom mooy alxuraan rek moo doon jikkoom de lépp loo alxuraan santaane ci lu baax na nga xam ne loolooy jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu tere ci lu bon na nga xam ne loolu yonent du fa jege mukk de sallallahu alayhi wa sallam <coughs> <clears throat> mboolem mbindeef yépp moo ci gën a màgg mboolem mbindeef yépp moo leen ëpp xam-xam mboolem mbindeef yépp moo leen ëpp lewedde xam-xam yi way jëkk way mujj lépp yàlla xamal na ko ko ba noppi te dolli ko ca leneen de sallallahu alayhi ni mu ko tànnalee jëmmam jooju tànnal ko jikkoom tànnal ko diineem ak téereem noonu la ko tànnalee itam tànnalee ay saabaam de ba nga xamee ne yàlla yónni na ko ca Makka Abubakar Siddiq moo ko jëkk a gëm ci góor ñi Xadijatu bintu Xuwaylid moo ko jëkk gëm ci jigéen yi de Ali ibn Abi Talib moo gëm ci xale yi de Seydina Abubakar la woon moom dafa doon def commerce ca Saam di dox ba taseeg màggat moo xam ne dund na ñetti téeméeri at màggat ma di ko seet di ko seet di ko seet doom yàgg mu ne ko ayal sa problème bi ma gis mu ne ko lu tax mu ne ko yonent bi nga xam ne moo def ci yonent yi màkka lay juddoo fa feeñee bu feeñee ñaari nit a koy jëkk gëm mag mag ma mboolem mele yiñ ko melale gis naa ko ci yow de lu may li ma bëgg a seet ci sa biir xale ba nag dañ ne feccaa kon ay lënt ci xam-xam la te kuusaa kon ci lëggi lëggi dee la de kooku mooy sidina Ali ibn Abi Talib karamallahu taala wa yow ba nga xamee ne Abubakar xañ na biitam mag ma ne ko yow la de mu ne ko lan la mu ne ko yonent bi feeñ ci mujj ak jamono yaay ki koy jëkk a toppare ci mbooleem góor ñi maa ngi lay yóbbante ci moom dund naa ñett téeméeri at bëgg a ja dajeeg moom rek ba jébbalu ci moom léegi su ma dee daal te gisuma ko na xam ne man ci diineem laa dee rek gëm naa ko naa Sidina Babacar dellu si màkka booba ba mu ba mu fay jóg dara xewu fa mu dellu si ne leen lu xew ci màkka sama gannaaw ñu ne ko jiite ba abi taalib ba yonent yonent na de maanaam ji bi wax na ne ab yonent la rek Sidina Abubakar daal di jëm ci moom bàyyi na Sidina Abubakar jëm ci moom ba mu jëmee ci moom seen yonent itam jóge ci këram dal di taseeg Abubakar rek ba mu taseeg moom ba ko Abubakar di laaja dara mu ne ko man yàlla ma yónni ci yow ak ci mboolem nit ñi mu ne ko yàllaa la yónni mu ne ko waaw mu ne ko luy sa tegtal ab yonent dafay am karama mu gisaat boo xam ne moom lañ koy xame de mu ne ko màggat ma nga tasee toon ca saam mooy sama tegtal de mu ne ko loolu du wax màggat moo tase ci saam kenn xamul ñaata màggat la tase ci saam de mu ne ko màggat mu nga tase muy seet ci yow tegtal ya te jox la baytee yónni la ko ci man màggat mooma laa wax de Abubakar ne ko loolu ku la ko wax te ca saam la doxab ñaari weer te kenn bàyyi ko wu ñëw mu ne ko sama borom moo ma ko wax rek mu ne ko tàllal sa loxo boobu borom day may tey muy sama borom tali ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullaah Abubakar jébbalu yonent moo tax yonent daa wax ne man maay géwént ak <coughs> maay ñaan ak yonent yàlla Ibrahim te may bégal ak yonent yàlla Isa de yonent yàlla Ibrahim bi muy sanc Makka bi muy tabax Kaaba gi def na yàlla yàlla nga yónni ci dëkk bii doom ju fi dëkk joo xam ne dangay ngay wàcce ci moom téere muy xamal nit ñi xam-xam te di leen laabal seen diggante ak seen borom de yonent na ne ñaan googu mooy man Isa itam dafa wax ne wum bashiran bi rasulillahi min ba'di ismu wa ahmad maa ngi leen di bégal ci ab yonent boo xam ne dana ñëw sama gannaaw boo xam ne turam mooy ahmad de kooku su ma ko jotoon tekkil ko dàllam sax xelloowu ma ko de su ma ko gisoon danaa ko topp de te ku ko jot waaw na ko topp rek de moom du wax lu may lu ko yàlla waxloo du def lu may <coughs> lu ko yàlla defoon <coughs> te gëm na ma ni nga xam ne noonu laa ko gëmee de kooku moo ñaareel yonent bi ci diine lislaam de ba yonent xootee moo jëkk a gëm ba muy gàddaaye moom la xam ne moo ko ñaareel ci xuntuma ba ñëwee Medina sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaareel ci gàddaayam googu ba nga xamee ne génn na àddina itam moom yonent bi Abubakar moo ko wutu de ñaareel ko ba nga xamee ne deena moom Babacar itam moom lañ suul fa den ak yonente sallallahu alayhi mu ñaareel ko waaw ci bàmmeelam de ci téere jëkk yi xeet jëkk yi amoon nañu portale yonente yëpp aadamaa ko jële woon ci aljanna indiaale ko gannaaw ga dan sotti ko waaye portale yonente ba ca diwaan booba fañ ñu ko gis Abubakar a ngi jàpp ci jàpp ji laxas ci laxas ñaari loxoom waaw jàpp ak ñaari loxoom ci tànk yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam mooy Abubakar Siddiq moomu ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi génn na àddina mooy ki nga xam ne moo ko xuutu amee diine ji def yonent xam ne moom ci la génn àdduna mi ngi ko dal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci diggi gàmmo mooy safar moo tax ci bésab xalarba moo tax xalarba jooju ñu di ko gaafal xalarba ju mujj ci weer dañ wax ne dafa am gaaf waaye ju bu fekkee am na xalarba ju amut gaaf itam xalarba jooju mujj ci safar moom am na gaaf de ndax ci la yonent feebare feebaram bi nga xam ne moo dem ak moom ba ci bésab tey bii mu génn àddina de sallallahu alayhi wa ba mu génnee àddina <coughs> ñu ngi tàmbalee wuute ci fuñ koy suul ndayaay sa sa ne déggoon naa ci moom mu ne ab yonent duñ ko toxal de fu mu dee rek foofu lañ koy suul Abubakar ne ko <coughs> noppil soo waxee loolu dañuy defe na ngay xëccal sa bopp ndax ci sa néeg la dee da nga bëgg ñu suul ko ci sa néeg lañuy ñuy wax abu Aysata noppi mbooloo mu bari ci saaba yi ndeke déggoon nañ ko ci yoon dañu ñëw wax ko nag Abubakar sa ko nangu de ñu suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu génnee àddina ci bésab altine fukki fan ak ñaar ci gàmmoom waaw denc nañ ko ba àllarba ja mbooloo mu ñëw waaw ku ñëw rek jullee dem ku ñëw rek jullee dem te loolu la santaane woon ne su ma dee buñ ma sangee ba noppi nañ ma teral ci kuusu bàmmeel bi jibril mooy jëkk ñëw jullee ma su wéyee malaaka yi topp ci waaw su ko defee nit ñi ñëw soog a soog a ñëw topp ci de noonu la ñuy def ba adar ba waaw ñu soog ko suul moom yonent bi sallallahu alayhi wa boo xamee ne jaayante nañu Sidina Abubakar Siddiq ne moo wutu yonent de te yonent waxutoon ne Abubakar may wutu na ko ci ay yoon yoon yonent bi ba mu xoppee ba xam ne mënatu la dem jàkka ja daf ne muru wax leen Babacar na jiite nit ñi rek ndey Aysata ne moom booba xam na ne yonentu du jóg ci xoppam ji ndax bani suñ xoppee xoppite eeg ku gis seen bët yi rek ko xam ci ñoom de mu ne mu bañ Abubakar jiite ñu gaafal ko de fekk na booba xam na mbir mi jeex na de ndey Aysata ne ko Abubakar ku xoyof xol la soo xamee ne ji taxaw naa ca jàkka ja gisul dara dafay jooy jooy nit ñi de te nga wax Omar mu ne wax leen Babacar Aysata ne te nga wax Omar mu ne wax leen Babacar mu jiite nit ñi laa wax yàlla du nangu jiite keneen ku may Babacar jullit ñi itam duñ ko nangu de Aboubacar jiite na juróom-ñetti fan wuyu gaa ngi wàcc yonent baa ngi toog jibril a ngi ñëw guddeeg bëccëg kenn di nga tudd dara ci gëlimaanam nga de moo tax bu mu génnee ba yonent génnee àddina ba ñuy wax ko ko wutu abo sidina Omar ne ki nga xam ne moom la yonent tànnoon pour suñ diine ji nañ ko tànn rek pour suñu àdduna ji de <clears throat> ñu jaayanteeg sidina Abubakar moo wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidina Omar ne ku ci bëgg a xëccoo moom indil ma jikko yi de de isa xooli saay bi laa taxsan ne laa maana kii alquran di wax ne saxaaba si yonent la kan la ñu ne Babacar mu ne ko am boobu ceet ñu leen ñetteel ko mu ne leen ku mën da indi yooyu jikko rek bul xëccoo Babacar de ni ko tàllal sa loxo man ma rek la dund gannaaw a dund rek waaw mu génn àddina rek ba nga génn na àddina moom ba muy dee dafa wax ne wuutal naa Omar ibn Khattab ci sama place su ma dee nako ko julli ñi topp ren yaakaar naa ne dana jubal su jubalee li ma yaakaar su fekkee mooy na li ma yaakaar ci moom nag wa sa yaalamu dina zalamu waaye man xalabin yeen ku tooñ da nga koy fekk ëllëg ci àllaaxira rek mooy yàlla def si dina amar toog ñu ñëw ne ko Abubakar gën naa dina mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñu ne na ne yow dafa wutal mu ne xee wax na loolu ñu ne waaw naa ko def mu daal di ñëw te jéggaangu naay ga ne leen maa ngi sant yàlla mi nga xam ne teg na ma ci seen kaw yéen ñëpp tey lu ma leen digal da ngeen ko def lu ma leen tere ngeen bàyyi ko ñu ne ko waaw féeg digaloo ñu loo xam ne yonent bi tere na ko xaayoo ñu loo xam ne yonent bi digle na ko de mu ne bés bu moyee ndigaleel yonent nag ñu ne ko bu keroogee waxuma duñ la topp waaye bu keroogee ñu jubbanti la ak suñuy jaasi mu dëggal la xam ci suuf ne sant naa yàlla bi ma sampee ci kanam ay jullit yoo xam ne su ma mayee yoon ñu jubbanti ma ak seeni jaasi de kooku na yonent bi fukki at ak ñaar waaw moo talal dina lislaam ba mu daj àddina de ubbi na bay ubbi kaari àddina àddina koo xaaj ñeenti ñeenti xaaj benn xaaj yëpp def na leen julli ci jamonoom dem na ba agsi ci Allemagne ba dem ak France boobu moom yonent bi sallallahu alayhi moom Omar ibn Khattab Aboubacar Siddiq dund leen alalam yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba desewul dara yonent ma say laaj dund ci yoonu yàlla Abubakar ñëw taxaw di dundali la ma xamee di joxe li ma xam ci jur ba desewut benn kawar muy joxe li ma xam ci tool ba desewut benn garab muy joxe li ma xam wuru sa xaalis ba desewut benn dërëm muy joxe li ma xam ci jaam ak jur ba desewut dara muy joxe li ma xam ci koddaay da nga xam ne abbaaya bi mu tegoo woon moom la dese rek jibril wàcc tegoo abbaaya yonent ne ko lii nag mu ne ko malaaka yëpp a ngi sol abbaaya ngir bëgg a di doon abubakar siddiq radiyallahu anhu ba yonent génnee àddina muhaajiriin ak lansaar dañoo xëccoo lansaar ne yonent rek ay ne fii xelif yi ñun ñaari mbooloo yu bokku di gannaaw yonent dem na na muhaajir na fal seen buur lansaar fal seen buur de lansaar daal di tànn xaat saa dum no ne mooy seen buur de abubakar ne omar ñëwal ànd ak man ñu fekk suñu bokki lansaar yi ñu ngay bëgg a réer dañu jubbanti leen de ba mu ñëwee wax ak ñoom ne leen xam ngeen ne alquran tudd na muhaajir na lansaar ñu ne waaw mu ne dana lil fuqaraa il muhajirina dañu ne uxrijoo min diyarihim ñi nga xam ne dañ leen a génne seeni kër ñu ñàkk amuñ dara ngir bëgg nga demal yàlla mooy muhajirina yàlla waxut mu mujj laa yene ulaayka hum saadiqoona ne na ñooñu ñëwee saadiqoona ñu ne ah kay mu ne yéen lan saar yàlla waxul ne waxul leen laa ittaqulaa gono maa saadiqiina yéen daf leen ne na ngeen ragal yàlla te topp ci saadiqiina yi de saadiqiina lañ wax ñu topp leen wala yéen lañ wax ngeen toppi saadiqiina ñu ne ko wax dëgg saadiqiina lañ wax waaw ñun lañ wax ne nañ toppi saadiqiina mu ne leen bon buur bi moom du mën a nekk lu mooy ci muhaajiriina léegi tànn leen mboolem ñi fi yónent bàyyi te gërëm leen Abubakar Siddiq ci Umar ibnu Xattaab a ngi nii Abu Ubayda ibnu Jaraaha ngi Abdurahmaan ibnu Awf te tànn leen ku leen ci neex ngeen jaayanteeg moom rek man ma ànd ak yéen ci loolu de waaye lu dul loolu nag du fi am de sidina Omar na lam wax lépp jub naa ak man lu mooy loolu lam ne na tànn kenn bu dee Omar ibnu Xataab bu dee Abu Ubaydata ibnu Jarrah Omar nu Xataab ne yàlla xam na ne ñu taxawal ma dagg sama baat te duma dem safara moo ma gënal may jiite mbooloo moo xam ne Abubakar Siddiq ngi ci bii de abu omar jóg daldi ne déedéet daldi jaayante ak sidina Abubakar mbooloo ma jaayante moom de noonu la mbiram saxe omar nag moom a ko itam dañ koo rey fay julli suba rek waaw benn saraw jaam yóot yóot yi fay ko waaw mu doxi sidina omar fekk na mu xibla ja rek daldi ko dëbb samaar boo xam ne dañ ko posone rek ñi doon jàng ñi doon julli déggatuñ baatab sidina Omar ñëpp naa subhanallah subhanallah di sàbbal defe ne dafa dafa jamañ ndekete oh, rey nañ ko rek ñu xenu ko noonu indi këram sol ko meew meew ma génn ca jam-jam ba rek dana ko def muy dénkaane nag muy dénkaane nag waaye waxu dara ci kuy nekk xalifaam xabsatu doomam ñëw ne ko jullit ñëpp a lay jëw mu ne luñ wax mu ne ko nañ ay jur sax buñ ko sàmmaloon booy dee bu la xóoree na yaa ngi dee danga ko dénkaane de waaye doo ko ci xeetu yonent bi nag moo ëpp daraja fu jur gu ñuy sàmm de te yow yaa ngi bëgg a jox àddina gannaaw te sakkuloo kenn ku la wóotu rek mu ne ko loolu la ñuy ñëwaat mu ne ko waaw mu noppi ba mu yàgg mu ne ko su ma sàkkee xalifa ku ma gën def na ko a ma gën te daf ne woon Omar sama xalifa rek su ma ko bañee def itam yonent ma gën te moom tànnutoon kenn ne mooy xalifaam de Hafsatu ne ba ma déggee mu wax dendale yaar yooyu nag dama xam Umar ma xam ne la Yunus defoon rek lay def du ràññal kenn waaye tànn na juróom benn ñi nga xam ne bi yonent yi génn àdduna gërëm na leen mooy Usmaan ibnu Affaan Ali ibnu Abi Taalib Talata ibnu Ubaydullaah ak Zubayru ibnu Abu Bakr ibnu Jarraah Abdurahmaan ibnu Awf ñii mu ne ñii daal lu ñu daje ànd naa ca de fukki ñi gàddu na aljanna gannaaw xulafaa wal arbaat yi juróom benn ñooñu Saïd mi nga xam ne jegeñaale Sidina Omar la Saïd ibnu Zeydin mooy moo Sidina Omar ñoo bokk jenn maam te mooy denc Fatimatu bintul Xataab jigéenu Sidina Omar Sidina Omar a gën a maandu moom mi mbokkam daf ko ber ca sora ba boolewu ko ca juróom benn yi ci des luñ daje rek ànd naa ñoom de ba nga xamee nag ne moom Seydina Omar eh. muy wax nag ne xelonte bu ma sama ndey jur xelonte ma nekk mbërëg bu ma doo doom ji judd de xelonte ma di am xaar mu ñeefal ba suur seeni waram am gan rey ko laa ñu wàjj ko laa ñu togg ko ñu lekk ko waaw saaroo de te bu ma dajeeg yàlla de hey man fu Omar jëm fu Omar jëm de Ibn Abbas ñëw ne ko Omar santal yàlla yow yonent génn na àddina te mi ngi la gëdëm abubakar génn na àddina te mi ngi la gëdëm wuutu nga leen ci diina ji ak ci xeet wi rafetal nga lépp yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam di ko limal jaloore yi nga xam ne moom la def ci jamonoom de mu mu pourcuune ko cam nguur nga may tagge nguur nga may tagge li nga ma tagge du dara lu may nguur de xelante bu ma ci am benn tuyaaba te bu ma ci am bakkaar kooku mooy sidina Umar ibn Xattaab mu ne a mu ne Hafsatu na ngeen ma demal ca ndey Aysata su fekkee ni neex na ko mu may ma ñu suul ma fa sama ñaari xarit ña de yonent ak Abubakar den su fekkee Aysata bañ na loolu nag ngeen yóbbu ma ca dugub julli ñi rek rek kenn ci julli ñi daa ñu ne ko amirul mu'minin mu ne dootuma amirul mu'minin tey kay kenn ci julli ñi rek la dootuma seen amir de mu génn àddina waaw ñu ñëw wax ko ndey Aysata mu ne place bi de sama bopp laa ko dencaloon waaye tey ma xëfat ko ci sama bopp waaw jagle naa ko ko de moom Sidina Omar moo tax ñu ñëw wax ko ko mu soog a kontaan nag ne loolu ma gënoon a hitteel ci àddina voilà loolu am na daal man waaw sama yitte yëpp yàlla faj na ko de moo tax ba mu génnee àddina ñu indi suul ko ci wetu Sidina Babacar de seen bàmmeele nii la mel waaw bàmmeele bi yonent baa ngi boppam Babacar ñëw tolloog mbaggam yonent bi bàmmeele Babacar baa ngi boppam Omar ñëw tolloog mbaggam Babacar de waaw noonu lañ melante niñ melante ci lislaam bi ak ci xalifa gi noonu lañ melante it ci seeni i bàmmeel de <clears throat> te yonent daana wax lu tegtale ne Abubakar ak Omar ci wetam lañ leen di suul de ndax ba dara amagut moom sax génn gut àddina daf daa wax ne bu àdduna tukkee man bu ñu walee bufta bi di dekkal man maay jëkk a dekki man la suuf li jëkk xotteeku waaw génne ma de su ma dekkee dal di jóg xee Babacar ci sama wet mu jóg mayee Omar de waaw booba kenn xamutoon fu ñuy suul yonent waaw sakka ñuy suul Babacar ak Omar de yàlla dëggal na loolu nga xam ne moom la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu Babacar génnee àddina nag gannaaw bu Omar génnee àddina nag ñu ñëw ci Abdurahman ibn Awf ak Talhatu ñëw ci Sidina Osman ne ko ndax buñ la falee wéy ci ndigalal yàlla ak yonent ni Babacar ak Omar meloon mu ne waaw ñu ñëw ci Sidna Ali wax ko ko mooy leen ci sama kem kattan ñu ne Babacar mi nga Ousmane mi am na ne nangu naa gàddu ne dana ko def waaw nañ wax ak kooku de moo tax ñuy waxante di listixaar di ñaan yàlla waaw ba daje ñoom ñëpp ci suñu jaayanteeg Sidna Ousmane de moom itam ñu fal ko moom xilaafaam yaa gën a am na fukki at ak ñett gannaaw ga ay fero yu fetteerlu ñoo ko mujj rey <clears throat> bañ ko reyee Sidina Aliyu ñi jaayanteeg moom ñi xëccoog moom de mu génn gàddaay dem Baxdaad foofa la toxu def fa këram nguuram ndeke teewoo oh, Medina mooy kër a xilaafa ga waaw bu fa bu fa dëkkoon waaw dara du xew waaye ba mu demee Baxdaad nag te doole yi saaba yi yëpp ma nga ca saam te Muawiya la fa la fa faloon <coughs> muy gouverneur ba <coughs> kooku daal di xëccëw Sidina Ali rek mu indi wuute bi nga xam ne tax na saaba yi xeex ay ati at <coughs> rey ci bakkan yu bari ba Sidina Ali génne àddina nag moom dañ ko rey ñu jaayante ak Sidina Asan Sidina Asan nag yonentu noon na sama doom ji sang de te yàlla dana xéwénal ci moom diggante ñaari kuré yu mag ci jullit ñi waaw ñu doon reyante ñu juboo de bañ falee Sidina Asan Sidina Asan ne moom dana wax ak Muawiyata waaw su ko joxe ay sart bu nangoo moom dana bàyyi xilaafa gi bàyyi ko Muawiya ndax moom tànn na ñu ñoŋal dere dere ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ci ñu di ko tuur de tànn nay gàcce àddina moo ko gënal dem safara de moo tax du xëccoo waaw nguur de waaw baytimaag bi bàyyam bàyyi woon itam mu mu di ci mu nangu lépp sart yam ko jox yëpp mu nangu ko waaw moo tax ba xilaafa gi daal di des ci Muawiya ren am na ñeneen fukki at waaw di doxal nguurul islam la fekk yonent noonu na xilaafa sama gannaaw ñett fukki lay doon gannaaw bi ay buur lañuy ñuy doon rek yu yu di mattante de ba asan bañ ko falee ba mu toog juróom benn weer